walillahi almashriqu walmaghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu llah inna allaha waasi'un alim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy téeméer bi ak ak ak fukk ak juróom mu ne walillaahi ñeel na bi tabaaraka wa taala almashriqu le wal maghribu ak le maghreb ñaar yooyu yépp borom bee leen moom mooy penku mooy fi nga xam ne penku ak sow suñu borom ne loolu lépp maa leen moom mooy horizon yi façon fépp fu waay mën jublu fépp jubluwaay yépp rek borom bi tabaraka wa taala de la ñeel kon nag yéen jaam yi fa ay namaatu wàllu fépp foo xam ne fa ngeen mën a jublu rek fu mu leen fekk fu ngeen jubal jublu rek ngir jaamu seen boroom na leen leer ne fa sàmma foofee wajhullahi fa la li nga xam ne laa fas d'Allah li nekk nekk borom bi mooy borom bi bu ngeen fu ngeen ko ute rek di ngeen ko fa fekk voilà loolu lay wax tekkiwul ne borom bi daa fee boo newee ci sow bi moom mu nga ca soow ba boo tourné fee mooy moom mu nekk ab nekk-nekk boo xam ne ab ab koor bu taxaw nili nekk fee yow boo tourné fii mu ngi fii boo tourné fii mu ngi fii non non du loolu waxoon nañ la borom bi newul nii ci espace bi nekkul nii en dehors de l'espace parce que yooyu yëpp borom bi moo fi newoon laata yooyu di am te yooyu ay ay ay nekk-nekk la yoo xamante ne moo leen fi amal te moom mu nga woon fa mu newoon laata muy bind yoo yële te loolu mooy ci kumpa ci la ne woon moom boroom bi tabaaraka wa taala kon nag boroom bi tabaaraka wa taala mu ne fu ngeen jublu rek foofule di ngeen fa fekk seen boroom tabaaraka wa taala inna dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala mooy aji yaatu ak xam-xam mooy aji yaatu alimun mooy aji xamaakoon bi lii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne lii nii mooy gi nga xamante ne nii mooy ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañoo mas a nekk ci benn xare ci guddi goo xamante ne gu lëndëm la woon xamuñu fan la xibla bi féete léegi nag ku nekk féete fa nga xam ne moom nga jàpp ne daal fii daal moom mooy fi nga xamante ne nii moom moom foofu la um, xibla bi féete bi nga xamante ne nii nag ci lañu julli ba pare ba ñu xëyee nag ñu daal ñëw nag wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñoom dañoo gis ni ah gaa yu bari fi ñu féete woon kat foofu moom du xibla bi de ñu daal di koy wax ndax sari yala woon bu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ab armée boo xam ne daf ko yónni woon demul ba ñëwee nag di ko wax ah léegi nag ñu daal di koy wax loolu le ne ko ñun ndekete fi ñu doon jublu bañ xëyee gis nañ ne ndax daal ndëmoon këris gis nañ ne du xibla bi suñu boroom daal di wàcc lii nii loolu benn wax la am ñeneen ñu ne non lii li muy wax lii nii mooy ci tatawwu mooy bu dee ne da ngay naafila xam nga la boo ko xesa def bu dee da ngay la nekk ci sa warwaay lool doo wàcc awle al mooy bu dee naafila ngay def ma yéegoon sama oto par exemple di dem fi nga xamante ne nii mooy feenee nga xam ne mooy Brest wala ma jóge fii nga xamante ne mooy Ndakaaru du dem ca Kopentum wala di dem fële nga xamante ne nii mooy Baba garage bu may dem foofale bu ma duggee ci sama oto léegi ba génn kii bi bu may garage bu may bu may bu may bu may julli man naa bu may la man naa toog ci oto bi te du ma taxaw ak a jóg lool aajowu ko wala bu dee ci mbaam laa yéeg wala wala fas loolu lépp bu may tàmbali daal li loolu mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax féeteel xibla bi yow bu dee sa oto nga yor boobu féeteel xibla bi booy commencé nga ne allahu akbar wala bu dee dañ lay dawalal léegi nag après nag fépp fu loo xam ne footo bi buy daw day jànd di def nii yooyu yooyu garaawul ndax loolu mooy li nga xamante ne nii mooy ci naafila la ñu ne lii noonu loolu lay wax te noo ne la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko Seydina Anas ibn Malik leerale woon taalibeem ya keroog bi nga xam ne te lay ihraamam doon la ba nga xam ne ci la ko taalibe yi laaj mu ne noonee la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doxale ñu ne kon nag laay bii loolu lay wax mooy booy la yow daal moom foo mën di féete ub obligé woo di féete wu bu dee ci war waay nga nekk nekk ci tukki voilà lool lañ la wax de waxuñ la nga nekk sa kër fii di naafila di féete feneen déedéet waxuñu la lool de mooy ngay tukki nekk ci war moo xam gaal moo xam fas moo xam li nga xamante ne nii oto walla avion yooyee lañ lay wax loolu la léegi daal ci gàttal daal mu ngi noonu le léegi kon nag mooy lii ci day wax ci façon yi nga xamante ne ak tamit nit ki saa bu demee ba xamatul xibla bi mu féete voilà lii mooy loolu li ci gën a dëgër mooy naafila la ak li nga xamante ne bu dee nit moom dafa ñëw foo xamante ne nii xamul fan la xibla bi féete te amul dara lu koy wan amul bu sol ci téléphone am amul dara loo xamante ne lu koy wan du sax njant bi bu gisee fii war naa mën a xam ne kon fee la xibla bi loolu sax xamu ko mais mu ñëw foo xam ne moom loolu amu ko te manula ak te amul koo xam ne man na koo tegtal ne ko xibla bi def fii la bu boobaa kooku la suñu boroom di wax ne fa ay namaat wàllu fépp foo xamante ne nii moom ngeen jublu rek bu boobaa fa samma wajhullah kooku garaawul bu defee loolu julli ba pare ba sëlmal après bon am benn waaye bu xam foofu daal di fay romb ak otoom daal di koy klaxonné fekk mu sëlmal ba pare mu ne ko ah yow bi ngay julli fii nga féete mu ne ko waaw mu ne ko ah dootu nekkuloon fii sa ginnaaw la woon kooku garaawul sopp nañu bu dee ci Maliki yi rahmatullahi alayhim mu reprendre ak ci wax ji mooy ci ci waxtu bi mu daal di julliwaat loolu dañ koo sopp kese waaye bu nee ah baax na man julli naa ba pare kooku dara newu ci parce que ba mu koy def xamul woon te am na amul woon benn moyen benn possibilité ngir xam ne fii la xibla bi féete te manul woon a laajte kanta waa jiñ la doon wax nag ne moom dafa ñëw ci kër daal di voyager fenn comme ça ay ma jóge fii nga xamante ne nii mooy ndakaaru gii daal di dem ci bawol gële wala dem Casamance bi ma ñëwee nag man au lieu julli jot au lieu ma ñëw comme que damaa yéexa ba ma ñëw fekk nit ñi tëdd ko waa wala ma ñëw accès ay vingt-deux heures léegi nag ma ñëw am na ci man di accueillir ak yooyu ma dugg si mu ne ma néeg baa ngi nii ma dugg dalal ma man ma dugg rek ne bon xaaral sama sama timis beeg gée bi bu ko defee man daal ma daal di koy kii daal daal di def sama jamoo daal di def jamoo tax xiir boole leen boole timis beeg gée bi léegi nag may def loolu léegi julli ba pare léegi ñëw rek féete fenn quoi ci néeg bi féete fenn quoi fu ma neex après commencé julli léegi ma julli ba sëlmal ba toog waa ji dugg si fëgg dugg gis ma ma toog mu ne ma ah waaye da nga doon jullee mu ne waaw mu ne ah yow de daa mel ni <laughs> xibla bi du fii de fee la woon léegi kooku noonu boroom xam-xam yi wax ji dina dëgër ci wax yi mooy kooku day julliwaat parce que amoon na moyen laaj te laajut kooku ak gàttañ loom la te kooku képp koo xam ne dafa gàttañlu ci xam-xam boo xam ne waroon nga koo xam loolu noonu kenn du la mayit àtte boobu kenn du na ne garaawul déedéet dañ naan ko yow da ngay julliwaat voilà naam weesuwul parce que xibla charte la mooy jublu xibla charte la mooy atteem charte la ngir julli bi baax mooy condition la istiqbalul qiblati dangaa war a jàmmaarloo daal di jàkkaarloo féete boo li nga xamante ne mooy xibla booy julli képp koo xam ne dafa gis xibla bi fee mu ne man fee laay féete quoi sama kër maam wala sama kër sëriñ foofu sama dëkku sëriñ laay julli kooku moom masula julli day fond te kooku noonu ay daan yu mag ki nga xam ne bu doon réew la mu ñuy doxal charia dinañ ko ko teg moom mooy juge bay xool loo xam ne moom la koy dumaa mu nekk nakaalan loo xam ne day dissuasif ngir ñu mel ni moom kon nag affaire baa ngi noonu kon nag loolu la laay bii di wax wallahu mu ne nag kon kon loolu lay wax noonu nag naan fépp foo xam ne fu ngeen mën a féete rek fa samma foofale wajhullah mooy li nga xamante ne nii foofale fa ngeen di fekk seen borom de inna allah dëgg-dëgg borom bi kon waasi'un mooy aji yaatu alimun mooy aji xamaakoon mu ne waqaalu kantaan ak yéefér yi ci yahuud yi karacaan yi ñu ngi naan ittaxada allahu walada rawatina ñi nga xam ne sax ñuy chrétiens yi surtout ñoom naan borom bi tabaraka wa taala jàppe na doom naan ndax seydina isa waliyasu billah alayhi salaam doomu yàlla la waaye yi yahuud yi waxoon nañu Uzayr ibn doomu yàlla niñ koy gisee ci saar bii nii léegi waliyasu billah léegi nag suñu borom ne ñoom denee nañ borom bi tabaraka wa taala dafa jàppe moom boroom subhaanahu waay waay sori na waay li nga xamante ne moom la ko ñu xamul dara ñii di jéem a taqal de moom moomu borom bi tabaaraka wa balli am ba des lahu moom la ñeel maa fi samaawaati mbooleem li nekk ak ñi nekk ci asamaan ak suuf yi duñu daraam ay jaamam lañu yoo xam ne moo leen moo leen bind kullun lahu qaanituun mbooleem li nekk ci asamaan yi ak mbooleem li nga xamante ne nii moo nekk ci suuf yi de na moom la ñuy wommatul te moom la ñuy topp moom la ñuy toroxlul de léegi badion samawat ndax même ñi nga xamante ne yéeféer bi sax même bu nee ne neewul jaamulul yàlla en fait loolu ñàkk jaamoom yàlla googu noonu la ko borom bi bëgge mooy ne moom mu ngi def li neex yàlla te manu ci parce que borom bee bindoon ne sawaay moom du bëgg léegi nag mu jàpp ne moom ak liberté ma ko may gaal ak liberté de choix wam ak nekk koo xamante ne il est libre moo tax moom mu nekk ate xanaa xamul ne mooy maandu teg yàlla mooy daw ci moom moo tax mu seetaan ko noon maandu ci cay mbiram te loolu mooy li soob boroom bi tabaaraka wa taala ci moom kantaa ay cëram ak yooyu manu ci dara ñoom dañuy jaamu seen borom di ko to di ko di ko wommatul kon nag yéeféer bi ci boppam borom bi ci boppam xaqiiqa dëgg mooy borom bi lay wommatul voilà ndax borom bee nam ci maalu teem seetaan ko moom mu mujjee noonu le kon nag kullu lahu qaanitun badi'u samawati mu ne borom boobu nag tabaraka wa taala mooy ki nga xamante ne moo génne asamaan yi daal di koy tabax ci loo xam ne amul modèle de wal ardi waaye suuf si noonu la ko def de amul benn model boo xamante ne nii fa la ko suñu borom tabaraka wa taala daal di xoole ba ne ah voilà kon nag lii de moom lu rafet la moom xaaral ma ci lii nii daal di copier defar ci asamaan ak suuf déedéet moo leen sos ci loo xam ne amul model wa ida qada amra te gis nga borom boo bële bu daal di nam nee benn mbir fa innama yaqulu la gis nga lenn kese lay wax mooy bu nam nee benn mbir daal di koy bëgg mu daal di am lan lay wax danaan ko lan lay wax moom borom bi tabaraka wa taala fa innama li am ba des yaqulu lahu danaan ko kun nekkal fayakuunu mbir ma nekk ca saase kon nag affaire baa ngoogu moom mbiram baynal kaafi wan nuuni la nekk diggante kaaf ak nuun mooy kun waqaala léegi nag mu ngay wax alladiina ñi nga xamante ne ni laa ya'lamuuna xamuñu tus ci yéeféer yi ci yahuud yeek nasaraan yeek ñu mel noo ñële surtout waa Quraysh fii waa Quraysh lay wax naan déggal gaa yi nga xamante ne ni xamuñu dara am na nag ñu ne noo yahuud yi la de façon ñoom la am ñu ne nasaraan yi la am ñu ne non non non ñii waa Quraysh lay wax mu ne ñoom ñu ngi naan lan la ñuy wax naan law laa yukallimuna Allah moo lan moo tere woon ba yàlla wax ak ñun ñuy dégg nii la lañ waxoon sa ci jotaay bee weesu bi ñuy dajalee yonent mi alayhi salaam doon wax ak moom naan ko andil ñu yàlla ak malaaka yi ñu leen di gis aw ta'tiyana aw ta'tina bi aaya wala yow Seydina salaatu wassalaam nga indil ñu màndarga buy wan ne yàllaa la yónni te lool kat ci wan leen ko ci la dëkk voilà waaye dañ ne ñoom daal liñ bëgg mooy comme yatu Seydina Muusaa baak mbëndum Seydina Nuux maak yooyu lañ bëgg te yooyu bu ñëwee da leen di alak kadaalika suñu boroom ne naka nii ñuy wax naka noonee xaala la waxoon alladiina ñi nga xamante ne nii min qablihim ñoo leen jiitu woon ci kéefër waa Aad ak waa Samuud ak gaa yooyu misla qawlihim comme seen wax yi lañ doon wax lu tax yàlla waxu ñoom ñun direct wala mu indil ñu li nga xam ne laaya mooy dañ doon xeeb sax géléemu saalix ga sax dañ ko faroon xeeb alayhi salaam mu ne tashabahat niroo na qulubuhum seen xol yi ñoo niroo moo tax seeni wax niroo xat dëgg-dëgg bayyan naa daal di nañuy leeralal ayaati laaya yëq li qawmin ñeel nit ña nga xamante ne nii yuqinuna nañoo amuk kóolute ngëm yàlla gu tegu goo xam ne gu amuk kóolute gu dëgg ci seenu ngëm wallahu ta'ala